di wax ci xew-xew bi nga xam ne mooy rendigu Seydina Ibrahim alayhi salaam bëggoon a rendi doomam joojale léegi nag ñu ngi woon ci waa doomam joojale kan la gisoon nañ ne am nañu bari ci ci borom xam-xam yi don ci sata saxaaba yi ki nga xam ne wér na ci moom lu leer mooy Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne kooku Isxaaq la ak ñi ngi li ma doon ñeneen ñi ne mukk du moom Seydina Ismaayil la comme ni nga xam ne noonu nañ ko jëlee woon ci Seydina Ali ak Seydina Mawlaana Ibn Umar dañ koy nettali comme ni ko al imaam alxaafiz ibn kathir tudda ci tafsiram di kene seydina abu hurayra it jële nañ ko ci moom ak abu tufayl muy saxaaba boobu ak ki nga xam ne mooy sayyidu taabi'in di sa'id ibn al musayyib ak sa'id ibn jubayr nekk doo taalibi imaam ibn mas ibn abdallah ibn abbas boobu ak alxasan al basri comme niñ ko waxee ak ñoom mujaahid ak sha'bi ak muhammad ibn ka'b al quradi ak abu ja'far muy as ja'far muy baayu ja'far muhammad al baqir rahmatullah alayhi wa radiya anhu ñoom ak Mujaahid ak ñoom Rabi' ibn Anas aw ñëpp nee nañu moom dañ ne moom kii lenn la wax ji mooy moom la mooy Seydina Ismaïl la léegi mooy ne kon gisoon nañu wax yooyoo ngoog léegi daal mbir yi kon ko noonu nag la demee mooy gis nga mooy ñee dañ ko nettali da ngay gis ne am na ñoo xam ne saxaaba yi dañ ni nen ne Ishaq la am ñeneen ñu ne doone ñoom waxuñ loolu dañ ne Seydina Ismaïl la léegi nag lan moo gën a dëgër ci wax yi insha allahu taala li nga xam ne mooy li gën a lëng ci wax yi mooy waxu ñi nga xamante ne nii ñoo ne Seydina Ismaïl la te loolu li koy wane dafa bari xam nga Maulana maa ngi lay wax ci keroog al imaamul Qurtubi mu ngi doon wax ne ñaari borom téere yi muy ñi nga xam ne yi ak ak ak ju ak euh, chrétiens yi ñoom dëppoo nañu ci wax jooju ko ne Seydina Ishaq la waaye suuf ko dëppoo mooy yahuud yi seen affaire boobu ñoom dañ koo falsifié lan moo koy wane comme li nga xam ne noon la ko al imaam Ibn al-Qayyim yi ci Az-Zaad rahmatullahi alayhi daal di leerale ne dégg naa ko ci say Shaykhul euh, Islam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi mu koy wax naan gis nga gaa yi euh, chrétiens yi yahuud yi mooy ci seen téere boobu nga xam ne mooy Genèse l'histoire mooy mooy <laughs> moom la ñuy wax euh, kii mooy la genèse boo déggee ñu naan la genèse ci téere yahuud yi ak ñi nga xamante ne nii mooy livre de la genèse loolu noonu nga xam ne ci arab moom la ñuy wax safaru takwin boobu boo fa demee dafa am loo xam ne day wane ne gaa yi waxuñ dëgg dañoo taxrif mooy dañoo dañoo falsifier affaire yi parce que ñoom imaam ibn al-Qayyim mu ngi naan sama sëriñ imaam ibn Taymiya comme que devoon mooy dañ doon dugg ci téere yooyu du xool lañ ciy wax ndax wane tàccug yahuud yi ñoom ñu ngi wax ci biir ne yonent ne ne yonent bi alayhi salaatu wasallam kii boobu say yonent Seydina Ibrahim suñu borom moo ko ne ne ko euh, faatal sa benn doom bi nga am sa benn doom ibnukal wahid sa benn doom bi nga am fils unique léegi fils unique te ñoom d'accord nañu ñoom ci seen bopp ci biir la Genèse téere boobu la ñu ne Seydina ñoom ci seen bopp wax nañ li jullit di wax ne Seydina Ismaïl moo mag ñoom ñoo ko wax ne boobu bi nga xam ne Seydina Ismaïl moom mu ngi juddu boobu Euh, Seydina Ibrahim moom mu ngi amoon euh, quatre-vingt-six ans la amoon bi nga xam ne ci la Hajar jure ki nga xam ne mooy Seydina Ismaïl léegi nag alayhim asalaatu wasalaam ñoom ba léegi ci livre de la Genèse muy safaru takwin boobu ñoom ñoo ñuy waxaat seen bopp yahuud yi mooy ci seen téere boobu chrétiens yi kene bi nga xam ne nag ci la Saara di di di di jur ki nga xamante ne nii mooy Seydina Ishaq boobu moom Seydina Ibrahim amoon na téeméer ak lu teg kon nag gis nga affaire bi kon leer naam kon affaire bi mooy lan ki nga xam ne ñoom ci seen boppu nee nañu boobu Seydina Ibrahim mu ngi amoon téeméeri at waaw bi nga xam ne ci la Ishaq di juddu kële moom bi Seydina Ismaïl di juddu moom mu ngi amoon quatre-vingt-cinq ans mooy juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn la amoon te bi boobu bi Seydina Ismaïl di juddu te Seydina Ishaq bi muy juddu boobu Seydina Ibrahima alayhi salaam mu ngi amoon téeméeri at kon loolu leerul que ne kële moom ak ñoom loolu la ñu wax ba pare kon loolu nan la ñuy waxee ci biir ne suñu borom daa Seydina Ibrahim faatal ra rendil sa benn sa benn doom bi am. Seydina Ishaq kon nan la fiy juddoo ginnaaw Seydina Ismaïl ba pare ñu koy woowe benn doomam bu mu am loo tax loolu day wane ne ñii dañuy wax lu amul dañuy expliquer mooy ñoo ko créer mooy nag sauf que ba ñuy falsifier affaire yi côté boobu xam naa bàyyi wuñ ci xel moo tax mu feeñ que ne ba après bi ñëwee ci livre de la Genèse ci safaru takwin ba pare naan c'est ki ñu faat ki suñu borom wax ñu faat ko kooku mooy ki nga xam ne mooy Seydina Ishaq loolu day wane ne du dëgg parce que ñoom ñoo ne woon suñu borom dafa wax ci téere boobu que ne faatal Seydina Ibrahim rendil sa doom doom bi nga xam ne benn doom bi nga am te benn doom boobu Seydina Ismaïl la mënoon a doon ndax moo ko mag te ci alquran gis nga keroog bi nga xam ne ci la leen Seydina Ibrahim Seydina Yaqub ba muy génn àddina dafa rajale doom yépp ne leen ana lan ngeen di jaamu sama ginnaaw ñu ne ko ilaahaka wa ilaaha abaika ak sa doom bàyyi bàyyi Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaq ñu njëkk a tudd Seydina Ismaïl loolu day wane ne moo mag ñu door tey teg Seydina Ishaq ñoom la ñuy jaamu moom dong te duñu ko bokkaaleel te moom la ñuy wommatul loolu day leer ne kon Seydina moo magoon alayhi salaatu wassalaam te benn affaire la ñépp xam nañ ne aj gi lañ fay def loolu day représenter la fa Seydina nekkul dara dul di wane lu bari la fa Seydina Ibrahim defoon ci rendi gi nga xam ne moom la rendi la doon war a rendi li nga xam ne mooy doomam ji Seydina Ismaïl moo tax am na ci biir ci yahud yi ci téere boobu safaru takwin boobu nga xam ne mooy livre de la genèse boo xam ne dañ naan Seydina Ibrahim alayhi salaam comme ni Seydina Sa'id ibn Jubayr doon na wax ndax moom it nettali nañ wax na ne Ishaq la tamit comme niñ ko nettalee ne wax na ne Seydina Ismaïl alayhi salaatu wassalaam foo xam ne moom dane Seydina Ishaq la mooy biñ ne moom dafa ne Seydina Ishaq la mu ne waaye Makka lañ ko la ko la ko Seydina Ibrahim indi daal di koy faat suñu borom moo ko moo ko tënkal suuf si xëccal ko ko ba ko Makka waaye loolu dafa sori mbir mi mooy ne looloo ndax lan xamoon nañ ne il faut mu nekk Makka ndax man xar bi Mina la mooy Mina foo fële fa la ko doon jéem a rendee te kooku Seydina Ismaïl la lool mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër loolu moo tax Seydina al imaam al Hafiz Ibn radi rahmatullah alayhi ne lii boo seetloo ñu bari ci saxaaba yi di wax doon wax ne Ishaq la dañ koo déggee ci kaabul ahbaar ndax bi mu tuubee da doon wax yenn yoo xam ne ñoom doonuñ ko woon weddi dañ koy jàppal noonu rek comme que boroom xam-xam la ci yahuud yi mu doon wax moo tax mu naan moom Seydina al imaam alxaafiz ibn euh, kathir ne man jàpp mu ne lii que ni lu bari ñuy ci sidéel ci yenn yi lu dul ne ci kambul axbaar mii la jógee moom moo ko doon nettal li wax yooyu am ci ñoom ñu koy jële comme ni nga xam ne noonu lañ ne Seydina Abu Hurayra ci boppam moom moo ne man le man moom ci kambul axbaar la ko jële kon nag loolu ne wax jooju loolu day wane affaire boobu ne le moo tax mu ne kulluha maxudatun an kambul axbaar fa innahu lamma aslama fi dawlati al umariyya ja'ala yuhaddithu Umar radiyallahu bihi fa rubbama istama'alahu Umar radiyallahu anhu fataraxxasa an-naasu fi istima'i ma 'inda léegi mu ne lii man jàpp ma ne gis nga ñi naan Seydina Ishaq la kene mbir mi mooy lan lii say mooy ci kambul axbaar lañ ko jëlee ndax bi mu tuubee jamonoy Seydina Omar léeg-léeg lu bari da doon nekk ak moom di ko nekkali ci yi nga xam ne ci taw ci seen tawraat yi lañ koy jëlee seen téere yooyu Seydina Omar léeg-léeg mu déglu woon li muy wax léegi nag nit ñi di ko déglu tamit ñenn ñi moo tax loolu moo indi ñenn ñi naan kii mais boo xoolaatee alquran Seydina Ishaq du moom parce que lu tax suñu mooy Seyna Ibrahim ba nga xam ne ci la pare ba nettali mbir mi ba nga xam ne ci la muñ def li ko borom bi wanoon ci gént gi mu def ko lan la wax ba mu paree borom bi di ko bégal dane wa basharnaahu ñu daal di koy bégal bi Ishaq ci Seydina Ishaq nabiyam ñu def ko yonent même bu dee ñi koy bañ ne dañ ne waaw mooy da koo bégaloon ne doom may na ko doom après bi muñee moom ak doom jooju Seydina Ishaq après mu bégal ko ne ko yonent la léegi ñu ne waaye loolu dafa sori mooy ne Seydina Ismaïl la woon alayhi salaam salaatu wassalaam ta moom moom la defoon loolu bi mu bëggee nag daal di koy daal di koy euh, sant daal di muñ borom bi sant leen ñoom ñaar ñépp yëkkati ko moom Seydina Ismaïl def ko yonent waaye mu may Seydina Ibrahim ak soxnaam su njëkk sa nga xam ne amul woon ak mu daal di koy bégal mu am ci moom doom joo xam ne yonent lay doon ba pare ginnaawam mu def ak njabootam Yaqub doomu Seydina Ishaq euh, Ishaq joo jëlee nekk tamit yonent nekk koo xamante ne nii nga xam ne xeetam mooy da ngay gis ci suufam ñépp muy waa banu Israël di doomu Seydina Seydina Yaqub yi di sëtu Seydina Ishaq alayhi moo tax lool mooy li gën a dëgg moo tax Seydina al imaam al haafid al imaam ibn al moo tax mu naan wax naan kanta wax bi naan ken seydina ishaq la fa baatilun bi akthara min ishrina wajhan mu ne loolu dafa neen ci loo xam ne ëpp na mën ngaa boo ko doon càmbar par benn benn moom nag nekk na fa di ko développer loo xam ne ci ñaar fukk wàll yoo xam ne ci lay leere kene mooy ne lii nii seydina ishaq bi wax loolu loolu loolu noonu loolu loolu du dëgg du li dëgër de li dëgër mooy Seydina Ismaayilu la alayhi salaatu wassalaam après ca la nettalee li nga xam ne moom la Shaykhul Islam Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi doon wax rahmatullahi ala al jamii loolu mooy li nga xamante ne nii insha allahu taala mooy ki nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër kene ki mu doon mooy Seydina Ismaayil alayhi salaatu wassalaam te loolu mooy mooy mooy jëf yi ñuy jëf ci aj gi bokk na ci moom la ñuy fàttaleku keroog bi nga xam ne moom la ko baayam doon waaja faat moom Seydina Ibrahima alayhi Ismaïl alayhi salaatu wassalaam ci ak géeg yooyu yëpp ak yu bari moom lañ fay fàttaliku ak bésu tabaski nga xam ne nit ku nekk dafa war a xam ne sacrifice la mooy yow la ñu waroon a tëral rendi moo tax nga war a nekk coono gi ciy am nga war koo mën a ngaar daajoo toog rek jàpp na lépp daa war a woyof yow sonn sax ci xar yi buñ nee buñ nee mbee sax riitu la riisu la commencé di ñàngal naan waaye xar yi takkal nañ ma ko waa yow lañ a rendi ñuy kii waroo woon a dangaa waroon a sonn ci affaire yi xar mu la bu euh, riisu rek nga naan lii way non non non deret ji lal fii nga naan non c'est pas normal ça alors que yow ci yoon yow lañ waroon a tëral ren kon ñu xam loolu kon ñu yem noonu kon loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala kene mooy Seydina Ismaïl la waaye masala xilaafiya la nag wuute la manoo fee nekk nag di imposer ñépp yor sa gur nee ne par force dangeen di wax Seydina Ismaïl la par force ku wax lu dul noonu ma toj boppam alors que am boroom yu yoo xam ne ci saxaaba yi ku mel ni Mawlaana Ibn Mas'ud mu wér ci moom ne Isxaaq la ñu mel ni ñoom Seydina sangu mufassiruuna yi Seydina al al Ibn Jarir ak ku mel ni ñoom al imaamul Qurtubi ak ñeneen ak ñu jëlee ko ci Mawlaana Ibn Abbaas jëlee ko ci ñeneen ci saxaaba yi yow mënoo ñëw nag ne par force da ngeen di wax li ma wax ne Seydina Ismaayil la képp ku fi wax lu contraire mooy nit ku baaxul nga nit la koo xamante ne nii day wane ne moom du ku nekkul ci lu baax ah ah, ah, ah mbir yi àggul foofu yow nga jàpp ne man moom laay jaamoo borom bi tabaaraka wa taala moo tax mawlaa imaam ibnu kathir doon na wax ne am na benn xadis bu mawlaana ibnu jarir indi ci tafsiram bi boo xam ne bu wéroon ne ishaq la bu wéroon ñun moom la ñuy topp ah, même bu dee ne man li ma jàpp tëgg nga xam ne mooy dëgg mooy seydinaa ismaayil la mais bu xadis boobu wiroon dama naan damay wax ni ñépp damay naan comme ñoom li ñu wax ne seydinaa ishaq la waaye nag mbir mi daa fekk ne nag mooy xadis ba wérul ndax dafa am ab matruk bu fa nekk ak benn da'if mooy matruk mooy koo xamante ni ay waxam jar daq ganaar ak ab da'if boo xam ne moo fa nekk loolu moo tax xadis boobu wérul moo tax man manumaa waxe xadis boobu der imam al-Hafiz ibn Kathir moo tax moom mu dëgëral ne li dëgg tak ka amul benn loo xamante ni lu leer la quoi mooy na mbir mi lenn la mooy Seydina Ismaïl la waaye ginnaaw loolu lépp dañ naan wallahu ta alam li nga xam ne moom lañ gëm